alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi al anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdi llahu fahuwa almuhtadi wa man yudlil fala hadiya lah bismillahi rahmani rahim alhamdulilah rabbil alamin rahmani rahim yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalliin mm, mbokki jullit yi ki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi leen di nuyu kon nuyoo bu islaam leen yaatal di leen dalal di sant seen taxawaay di leen ci ndokkeel waaw ñoo ngi leen di yóbbante suñu nuyoo ak suñu cant jëm ci Alaaji Papa ko delloo sëñ Ibrahima Samb yaa ngi dégg sëñ Baara noonu gannaaw ba na sant yàlla julli ci yonentam noo ngi ñaan jataay bi di jataayu texe di jataayu mba di jataayu xeewal mbawum àddina ak mu àllaaxira yu ay daraja ak ay teraanga yowmal qiyaamati jaahi rasulillahi sallallahu taala wa sallam ak kam ñaar ñi ko seq noo ngi ñaan daayira bi tuwoowu ngeen ko tànnal alfulkul mashhun mu gàddu barke ba ak njariñ la ak barke bi lépp ëmb ko yàlla na suñu borom sant jëf ji ñi ko jëf fi teew ak képp ku mu neex jëf moom sallallahu alayhi wa defe ne innama al amalu binniyat jëf ma ngay takkoo ci yéene ja ji ko jiitu wa innama li kulli mri'in ma nawaa jëmm ju nekk la nga yéene ci sa jëf di defal ci jëf lu mu doon rek ak lépp lu la ca xéer yéene ja rek mooy li gën a am solo yéene nag bu amee solo ba ëpp bay jëf jaam bi lépp lu mu jóg jëm ca di ko jëf te yaakaar ca yoonu suñu boroom war na dëgëral yéeneem li tax na mu mën a dëgëral yéeneem mooy teewlu jëf ji li mu doon ak li ko waral seen jëf ji am nañ yaakaar ci seen yéene ji dëgër ndax bu ngeen ko tàmbalee def yàgg na kenn itam woowu leen sant leen kenn dikkul fekk si leen sant leen da ngeen xalaat xalaat yu rafet am lu ngeen ca yaakaar ngeen bëgg suñu borom defal leen ko loolu nu bokkoo yéen ñëpp ngeen daar daarloo nag jëf ji jëf dana dem ba tuyaabaam jeex tuyaaba yéene nag wi ndax wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yuraa summa yujzaahu al jazaa al awfaa nit dana jëf-jëf ñu di ko fay ci bàmmeelam ba jëf ja jeex yéen a jëwee ñu di ko ko ba keroog muy dekki yéen a nag nu mu gën a dëgëre rek na la yool ba ëppee waxtaanee ko woon nañ ko ci lu yàggul jëf bu ñu ko tegee ci kanam suñu borom mu xool ko leeroog suñu borom nga xam ne lépp yërmande la dugg ci xool ki ko jëf waxtaane woon ci lu yàggul juróom-ñaari malaayika yi nekk ci juróom-ñaari bunti asamaan yi kenn ku ci nekk ak la muy seet ci jëf mu di gàgg ñu ko wàkkil bu ko ca gisee rek delloo jëf jëf bu ko si gisul bàyyi mu yéeg ca asamaan sa ca topp ba mu àgg yéen nag li yaakaar li tax ñu yaakaar ne rafet na mooy ni ngeen ko defee rek xalaatu jullit dañ ne xolu jullit biddiw la bu fekk na nu mu gën a bare ñi mu àndal la leer bi gën a bare na la gën a dëgëre sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyaam nit ñi dañuy dekk ci kam seeni yéene na sa yéene rafete bu ci sa jëf àggulit yërmande suñu mooy yëkkati jëf ja darajaal ko ba mu àgg fa yéene ja toll mu fay la loola rawatina nag yéene bu fekkee ne li ñuy yéene li nu waxee ne dana gën a rëy ci ki ko def dana gën a rëy ci xeetu jëf ji mu jëf dana gën a rëy ca fa mu ko defee ak la tax mu def ko loolu bu amee mu tàmbalee ci di gën a woyof yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn nit jógoon na jëm ci benn dëkk suñu borom xam lu ko tax a jóg mu yebal malaayika da ko demal nga laaj waajooju lu ko tax a jóg fi mu jëm lu mu fa wuti mu dikkee dogale waa ji nuyoo moom ci melaw nit ba noppi ne ko yow fi nga jëm loo fay wuti mu ne ko sama mbokk mu jullit laa fay ziyaari mu ne ko xanaa dafa laa defal dara loo koy fay mu ne ko déedéet dama ko sopp rek ci yàlla mu ne ko suñu borom nee na sopp na la yàgg moom yéen ñaar ñi soppante ngir yàlla suñu borom sopp na la sopp nit ngir yàlla wala sopp dara ngir yàlla bokk na ci ngën ci jaamu di gën a ci jaamu yéene ja ko lal bokk na ci yéene yi gën a rëy wa in shattat bika daaru wa xaala min dunihi sahlun wa awaaru laa la ko def benn arab moo ko waxoon ki nga sopp boo bëggee malaayika yi seede sopp gi nga ko sopp te nit kese kuy jullit sax boo ko soppee suñu borom sopp la bu fekkee da nga ko sopp ngir njullit gi nga la ngir yàlla kon na ngay sopp na ngay ziyaare ki nga sopp lu këram sori sori sori su fekk continuer sa digganteeg moom ay manding yoo xam ne ay montagne ak i mbooy ak i manding moo fi nekk yëpp ndax aji sopp moom xolam du jóg ci ziyaare ka mu sopp kon jëmm ji mooy mooy tax ñu xam li xol bi nam am na ku ne ma sa Hamsatu Jaxate nee na sëñ Tuubaa nee na sopp gi mu sopp yonent bi te suñu borom may ko mu mën koo ziyaare ci jëmmam ne ziyaare na ko ba tàyyi ci baatam góomu robaale la ci moom koo xam ne du wér mooy góom bu dul moom itam ñu ko waxee rek xër moo tax ñi nga xam ne kaaba gi daf leen di fekk si di leen wër ni jullit ñi wëree kaaba gi di barkeelu ci ñoom ni jullit ñi barkeelu ci kaaba gi di raay al xajarul aswad xajarul aswad di leen raaye noonu ku leen sopp sopp nga yàlla sopp nga yonent bi sopp nga jullit ñépp salaam salaam nee na képp koo xam ne bëgg naa mos cafka ngëm cafka ngëm xam ngeen ni mu demee boo mosee li wax al haazul xalaawati min al mazaaqi mazaaqul imaani jëmm ji ko mos dara dutu saf ci yow lu dul yàlla dara dutu saf ci yow lu dul jaamu yàlla sa xol dara dutu ci dugg lu dul yàlla sa jaamu yàlla moo gën junni jaamu yàlla keneen ku àggul foofu kon mos caf ka ngëm bokk na ci yi ñu ci nga xam ne gaay yàlla yëpp moom la ñuy sàkku te ñi ko am ñoom la suñu borom di wërsëgale ñaar yi ñuy wax asirrul masul ak ismul azim lazam sax du xutbul xaw si rek ko koy am badal bu bokk ci ab daal yi mën na koo am siddiqoon yi mën nañ koo am te ngërëmal yàllaa koy joxe waaye ak surul masul moom lu sori la lu jafe ndax waxtu woo ko amee jamono randu pàkk randu ni nga xamee ne suñu borom amul jamono amul béréb amatoo béréb amatoo jamono lu dul sa jëmm rekk a ko am jaam ba suñu borom tànn wóol ko ci jaamam yi jox ko ngërëm la gën a mag nga xam ne képp ku mu xaritool bu yombal xëyaamee suñu borom a leen añal kooku lay jox asirul masul mustaf ak iman booleeg di liggéey te doo wàcc mukk di sonn te doo noppul mukk booleeg suñu borom yéene la ko jox nit baat bu mu wax léegi muy asirul mason ndax xaw si am nañ ko mënuma koo waat man jëmm joo xam ne sopp na dara loole mu sopp muy jëmmi doomu aadama ju bëgg yàlla wala muy lenn ci yàlla wàccee muy xet nit ñi asrul masum wala déet waaye koo jox seeni xol dindi noone ak bëgg ak mbañeel ak xëccoo ak bëgg àdduna sànni ko ci seen gannaaw boole seen xol suñ borom wàcce ci ñoom li ñuy wax an nuur wa sakinat wal waqaar an nuur mooy leer suñu borom boo xam ne ku mu dugg dootu bëgg lu dul yàlla nuur min borom dugal borom ragal lenn lu dul yàlla dootu bëgg lenn lu dul yàlla dara dootu ko saf lu dul yàlla kenn dootu ko mën a tiital kenn dootu ko mën a xëbal kenn dootu ko mën a xëlleen too dara yàlla day fees xolam ba doy ko ba dootu seenu leneen alwaqaar mooy ñaari anam lay dikke benn mu def ko ci jëmm ji muy sirru bu ñu sotti ci teen yi ak robinet yi ku ca naan fonk waajooje bëgg ko wala mu def ko muy tumaani na boo xam ne daf koy wàcce ci ngelaw yi ku ko noyyi te war a texe bëgg ko ragal ko fonk ko mooy as-sakina sallallahu alayhi wasallam ne na ngeen wattu bañante na ngeen wattu nëpp seen xol bañ wala meram benn jullit bu leen di xëccoo bu leen di xuloo wala tanaasaxu fa tafshalu wa tadhaba riixukum wasbiru inna allaha ma'a saabiriin alquran suñu borom nee na bu leen di xëccoo bu leen dara jaral xëccoo bu leen dara jaral xëccoo bu ngeen di werante na fekk feeñal dëgg bëgg feeñal dëgg gi ngir nit ñi jëriñ ci bañ a loru doo nga tax ngeen di werante werante wa am na yoon ni ñu koy tërale bul merloo ki ngay terab merloo ndax mën nga wax ak nit ki ba mu mer ba nga bëgg woon mu dugg boppam ci dugg wala mu sib la wattandiku loola dina romb fu sori du jëriñu ko ko ne innama daynu nasiha diine laa rek laa biire ne ko yow yonentu yàlla bi ana ku ñuy laa biire mu ne yàlla suñu borom tabaraka wa taala ak alquran téeram bi ak yonentam bi ak kilifay jullit ñi ak mboolem jullit ñi ñu ne waaw nanuy laa biire suñu borom jalla wa mu ne ñëwee suñu borom bi xam nga ne soxlawul kenn di ko digal wala di ko xamal lu mu umpale wala di ko wan yoon wu muy jaar li nga koy laabiré mooy nga gëm ko fonk ko ragal ko màggal ko tereem yi nga ragal a jege lenn lu ci doon la ci gën a tuuti ndigalim yi nga ragale sàggane lenn lu ci doon lu rëy ci sa xol rëy gu tax bu ci sa xel demee daray àdduna duutu la saf yi nga koy laabiire mooy nga di ko xalaat guddi ak bëccëg foo wéete di ko xalaat ci looy wax di ko xalaat ci la ngay jëf di ko xalaat ci lépp loo xam ne yaa ngi koy bëgg wala nga di ko bañ muy tax nga bëgg di tax nga bañ ngay xalaat ëllëg xam loo mu la jëmee ndax moo la sàkk wërsëgal la teral la jàmmal la loolu lépp du lu rëy di xéewal yoo xam ne ak cant war na ca te daañu la ko laaj ëllëg ñu nekk kon yow yonentu yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nan la ñuy laabiree alquran téere yàlla bi ne téere yàlla bi ñu ngeen koy laabiree ni ngeen teewul ci seen xol ne ci yàlla la jóge dara màggewul moom ndax waxi suñu borom bu ngeen koy jàng na ngeen yëg cofeel ak ragal ragal li ko waral mooy màgg gi mu màgg màgg gi mu màgg te suñu borom indi ko teg ko ci sa kanam nga mën koo téye ci say loxo te muy lu gën a rëy lépp mën a alake mën a texeel mën a jubal mën a réeral mën a gindee alquran bi loo xam ne bàyyiwul dara dara dara dara lépp lu yàlla bind ak lu muy war a bind ndax dañu ne lawxul mahfuz alquran wenn bind la ca ak genn wàllu bind waaye la ca des lépp mu ngi ci biir suñu borom tabaraka taala bi min shay'in sàggane ci téere bi tax mu ne xaraf mu ci alquran am lan mooy xadd mooy borom xel mu ñaw mi yàgg xalaat di borom xam-xam bu bari bi yàgg jaamu yàlla yàgg xalaat màggu yàlla gi di ko teewlu am na xat am na fu mu ceem lu déggam xóot xóot am na foo xam ne mooy dayo ba du ko wees mukk wa matlaun foo xam ne fii xaddu kii la dayam la dayalam la boo xam ne mënu koo weesu ci dégg ci xeeti xam-xam mat laa ci kenn maanaam tàmbalikaay la ci jeneen jëmm ju wuuteeg moom di ko gën a jege yàlla gën koo xam gën koo géeju ci géej leer yi ak géeji xam-xam yi suñu boroom def ci diggante kaax gi ak noon gi mu ni maa min xarfin min xurufi quraan illa laha zahrun wa batn wa lil batni batn ila sabati abtunin وشيخ أحمد البوسيري كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءهم كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم القرآن مجرد ku jaar ci jubug alquran jub gi alquran rëdd jéggi nga siraat ba noppi boo see jaar da ngay mel ne melax mu ngi mel ne balance yi ñuy peesee yomal xiyaam jëfi jaam yu baax yi ak yu bon yi booba tooli alxuraan tere jëfe li mu digle sa balance yiw yëkkatiku na ndax foofa balance bu wat mooy yëkkatiku jëm kaw balance ba suufe mooy ba woyof amul gën man bu suñu boroom mën a jàpp teg ko muy dara pour dul buñ tibbee ci alxuraan boo gisee ku ko umbale wala ku ci wax yeneen mu ne mu ngi mel ne rek ki wànnant di xool jant bi leeraayu jant bi ak tàngaayam ak réyaayam ki wànnantul sax mënu la jàkkaarloo moom waxuma la ki wànnant mu ne ni nga xam ne ndox mu neex mu set ni mu neexee ci ki mar ki feebar ba dara safatu ko day mos ndox mu lewet ci moom ñi seen xam-xam gàtt foofu lañ toll ci alquran wéy na ci ba sori mu ne ko waaw kilifay jullit ñi nag leen di laabiree kilifay jullit ñi ngeen wormaal leen xam ne yàlla dañ fi nekkal dañuy xam ne yàlla di xam ne diineem ji weg yàlla weg yonent bi weg diine ji di xam ne alquran di dund dundub xol ci maanaam alquran na ngeen leen wormaal rek leen te bu leen leen bu seeni wax bu leen leen jëw bu leen leen xas bu leen seet seeni ayib na ngeen leen war wormaal muy ki nga aju ci moom muy ki nga ajuwul ci moom kenn ku ci nekk na ko jox xàqam ci fonk ndax fonk gi nga koy fonk du jëmmam nga fonk yàlla nga fonk fa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arshi fi borom xam-xam bu jëfe xam-xamam mooy màggal borom arsh te mooy suñu borom tabaraka wa taala ñu ne ko waaw kon nan la ñuy laabiree mboolem jullit ñi mboolem jullit ñi nga ànd ak ñoom ci lislaam mbokkook ñoom mbokk bu dara la dindi bul ñaaw njort mukk mukk ci ñoom bu leen tooñ mukk mukk mukk na nga leen fegal saw ay fexe ba yàlla fegal leen euh, seenu ay yàlla fegal la seenu ay na leen di ñaanal di leen digal lu baax di leen tere lu bon di leen laabiire te bu leen bu leen wax ak ñoom wax ju naqari bul noonoon ñoom na nga leen bëgg ngir yàlla koo ci xam ne kii mu ngi jëfe lu dul noonu nga wan ko ne lii def lay lor waxe ko waxin woo xam ne du révolté du ca am naqar du ca am gàcce boo ko ko ci biir nit mu di ci rus ko ko wax waxin bu nooy bu rafet parce que mu mën nga dëgg ndax ko réccu naqar lu duñ ko naqarloo yonente bi salaam sama nee na xuliqa annaas xunafaa waxtaarat humu shayatin doomu aadama bi bu juddoo muy yéefar muy jullit xolam dafa mel ne perkaal dafa mel ne perkaal amul benn tomb bu ñuul ndeyam baayam ñi mu dëkkal ay mbokkam dëkk bi mu nekk quartier bi ñi muy dajeel ñi muy toogal ñi muy déglu ñi muy bokkal bu ci nekk def tomb bu ñuul ca perkaal ba ba mu mel ne naat mu ne tomb bu ñuul ne tomb bu weex dana am xisaab ju métti bu fekkee ne wëññikuwul deewul mu continuer dem ba lépp ñuul mooy kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaktubuun moom la alquran wax xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim gishaawatun wa lahum azaabun aliim suñ borom kaste ne seen i xol waar dootu ci dugg dootuñu ragal yàlla duñ leen wax day dugg ci nopp bi sar ca nopp ba ca des dem fu mu fekkee ñuy waxtaan waxtaanu yàlla day xat day bëgg a dem boo leen waxee boo waxtaanee ñoom mbugal mi nga xam ne ku def lii moom la suñu borom dig dafa naan yéen sëriñ si da ngeen a soxor yàlla moom soxorul wala mu ne wala seytaane sako lay boo xam def naan loolu kenn mën ko yàlla nu yërëm rek boo dee yar sa doom dina la indi ba ko si ñëpp la ku rey nag seytaane la ne ko sa yoon ñëpp ci sooy boo nga gënd ko nga def la ngay def yaral sa doom defal la nga bëgg a def benn borom layu seytaane bu la yàqal bu mu sa diggante bi ndax alaaxira kat bu xuloo bi waa safara dañuy xuloo xuloo bu metti ndax bari nañu ci dugg ñoo xam ne dañ naan diw ak diw ak ci duggal lu la ci duggale dañ laa ah, say pexe pexe yi guddeeg bëccëg xal nasin ko foofu ak fir bi lay wane ci la loo am waaye nag wa na daamat la daal di rëccu rek rëccu metti biñ jàkkaarloo mbugal gi ñëw te du leen fi bàyyi bu safara buuree melaw melaw yëpp kuy juróom-ñaar fukki junni malaayka yi nga xam ne bu ci nekk mu ngi yor juróom-ñaar fukki càlla lay weñ ñi di ko déddoo mu ëpp leen doole ba rëcc wut si jaam ña ca biir bu pang ba fa ñu daje bis boobee nee ñu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi mooy ñu taxaw safara ne ko yow di mbindeef mu tedd nga bëgguma laa laal suñu borom gëdd safara ne ko tegginul mu dal dina yott yar tiit tuuti ba mel ne lëg googu ngay dàq ci naaj wu tàng wi li ko taxoon am mer moomu mooy ñi nga xam ne suñu borom mere woon na leen ndax safara genn wet rek la ci téeméeri milliards yi wet yoo xam ne merum suñu borom la te mer moomu yëpp yéen mu jiitu na ko waaye nag wasaat kulli shay'in fasaktubuha lilladhina yattaqun seytaane waññi ko amee baatu gëléem mel ne ganaar tiim doomu aadama yi nga xam ne xisaab nañ leen ba noppi muy cof di wan ni ganaar gi cofe pepp mi bu suuree dem wëq ko ca safara dellu si waat xulaqnaa xunafa fa taalat humu shayatin doomu aadama bi nga xam ne buy juddu kullu mawludin yuludu alal fitra wa innama abawaahu yuhawwidaanihi aw yumajjisaanihi aw yunasiraanihi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom xol boobu xam ne tombam yooyu bare na ba ko xam ne moo dugg ci xatam la ala qulubi wa ala sami wa ala absaari ghishawatun wa lahum azabun azim bu keroog bee mooy woote taskare alkuna ca laa bu leen woote al benn alkande rek yéen kay alkande yu bari yu tegaloo yu jalu yu kenn xamul fu mu yemi ci ngeen dugal seen bopp loolu mooy faxtaanet fu mu shayatinu seytaan yi yong leen seytaan ñu bari pexe lañu dana la fexeel sax ci biir jaamu yàlla gi dana la ci fexeel waaye nag nee ñu mën xaafa add laja ku tiit ku settantal ba tiit da ngay yuq yuq mooy lan ak laja mooy fa nga war a xëy dem ci guddi digg guddi ngay yuq ndax bëgg a teel àgg yow mi tiit dootoo mën a nekk suba si maanaam da ngay jaamu yàlla gi li nga bëgg a def doo nekk dara da dal di tuub ca nam gën a teele dugg ci yoonu yàlla wu jub bi man ak laja balaxa te képp ku yuq àgg fa nga jëm ku rañaan àgg fa nga jëm kii mu nag ba nga xam ne jant bi fenk na naaj wi tàng mbokk yi bari yi koy dog bari bu lay àgg dina sonn na daj lu nekk doomu aadama yi nu dëkkal ñu di suñuy moroom ñii di jullit ñii di leneen jullit ñu am ñu sàggan ak ñu farlu ñu war a xam fu nuy jaar ak ña nuy lëkkool ak ña nuy wattandiku ak ña nuy daw sallallahu alayhi wa sallam nee na man ahabba amala qawmin xayran aw charran kaana kaman amilahu nit ñi la ñuy jëf nga sopp ko rek boo ko jëful it yaa ngi koy jëfe yem ci jëf ja yaa ka ko jëf bu ca mbugal waree da nga am ca mbugal ga bu dee lëndëmal xol da nga am ca lëndëm ga bu dee lu baax da nga am ca yool kon nag na nga seet ñi ngay bëgg seen jëf nit ñu baax ñi na la seen jëf neex nga bég ca nga bokk ca ak ñoom am ca waaye ganaar mooy lu mu gis lu mu jot for mooy nit nga xam ne bu fekkee ñuy wax lu baax mu ne ca bu fekkee ñuy wax lu ba mu ne ca ko war jihaar mooy lan xeex ak sa bakkan watandiku xam fi ngay jaar góorgóorlu góorgóorlu bu baax ba sa tomb yu ñuul nga fóot ko mu set nga ànd ca wet man ki shabbaha bi qawmin fa huwa minhum kuy niru niru lu ay nit rek boole nañ la yaa ki ñoo ña nga bokk almaru ma man ahabba nit ki kam sopp la ko yàlla boole ëllëg benn sàmm moo ñëwoon ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw kañ la saa di taxaw mu ne ko loo ko xaroo loo xaroo saa ba bari ko laaj mu ne ko ah xarawuma ko julli gu bari de xarawuma ko koor gu bari xarawuma ko aj gu bari xarawuma ko itam jàng alxuraan gu bari waaye nag sopp naa la ak ñi la topp mu ne ko almaru ma aman ahabba kon ñi nga sopp la la yàlla di boole ndee ñu keroog bis boobu saxaaba yi mbég dañu mbég moo xam ne mosuñu ko bég mukk almaru ma aman ahabba suñu borom dafa tabe tabe goo xam ne lii leeram yi daf ciy tibb di xëtt bindee fii bu jotee borom dee sotti leeram gi xolam taatan fees borom ndab li këpp borom ndab li salte borom ndab li nga xam dañ koo duy suuf ba mu fees ki amul ndab ndabam dafa wëlbati ko jublu ne du ñu am dara bu soobee du ñu am dara. moom def nañu lañu war a def seen ndab set na taatam nañ ko ca waxtu wa daal di fees la am ndox kuy ñaani ndox ci ñëw ñu koy ñaani ñoo ko am waaye am na leer boo xam ne suñu borom day bind nit kii li ñuy wax istiadaat mooy disposition di duwaale ko kooku du sonn loola bu jógee rek li koy saf mooy yàlla dara leneen saf ko ca ba muy xale tax suñu borom dafa sàkk cofeelam gi séddale ko jaam ñi ñi mu tibbal la gën a rëy mooy ñi nga xam ne daf leen a ci ca azal ba mu bindagul dara waxagul waxi bind dara xam ngeen ne sa borom amul jamono boobaak léegi yem ci moom noonu la tiime ruu yi mu war a bindi yi mu bindi a bind te bindagu leen noonu la ko tiime lañ tee woon fi moom ñi nga xam na ñoom la tibbal cër ba gën a rëy mu di yonante yi alayhimu salaatu wasalaam suñu borom sopp leen sopp boo xam ne fa la sopp mën a yem yërëm jaam ñi ci des tax mu jox leen melaw doomu aadama wàcce leen ci suuf bëgg ñu roy leen mu def leen doomu adama wuutale leen ak doomu aadama bi ci biir nëral leen ci bitti li ñuy wuuteeg ñi ci des ci bitti mooy seen yaram bu ñuul bu ñu doon nit ku ñuul it seen yaram bu ñuul du ñu am karaw poqtaan du ñu ëbbali ak yu bari yoo xam ne wuute nañ ko doomu adama yi ñoo ñaay ñi mu jagleel cofeelu asal yi nga xam ne moom nag ñooñu seen roo la xool fette ca roohu ñi ci tegu muy akabir siddiqina bal aqtab cofeelu ñaareel gi ñooñu la ko suñu borom jagleel du leen fexeel mukk du leen defal mujj bu ñaaw mukk du leen mukk du leen mbugal mukk lu mu leen teg loolaa gën ci ñoom ndax ci seraanga yu mag ak texe gu mat rek lay doon ci ñoom ëllëgee teg ci suhadaaw yi ak ñi nga xam ne seen iman wér na dëgg teg ci nag mboolem lu mu bind yéefar jullit xaj gaynde nag mbaam lépp mu doon rek ak ñax mi sax looloo tax tooñ araam moo tax loo tooñ boo tooñoo yéefar bi ñu mbugal la loo tax yàq araam ñax mi sax te kenn doyewu ko dara yàllaa ko moom su ko su bëggul woon du ko jëriñ dara waaye su ko bëggul woon du ko bind nga dagg ko ci po nee ñu boo reyee picc wala lu ko gën a tuuti yamal xiyaam picc mi dana naaw di wër aras naan suñu borom kii la ma reyoon laaj ko lu tax mu rey ma yonente bi alayhi salaatu wasalaam romb waa juy jàpp di sotti ndox mu bari mu ne ko wattul yàq yàq baaxul mu ne ko ah, ndox sax yàq ngi ci mu ne ko boo newoon ca takk géej di ca acide yàq ngi ci boo ëppale rek yàq kon na noo ormaal suñu borom fonk ko ba lim bind nu ragal ko ci wattandiku ci ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne Suhayl ibn Amr dafa nekkoon nit ku mën a wax éloquent ba doy waar di def ay discours di xas yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax yu doy waar di lëndëmal xolu nit ñi ci mbiri yonent bi di leen weddiloo Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko seetlul am di jàpp ko nga sempi bëñ yi ci kanam dootu taxaw mukk di xutba di la ŋàññi wala mu di la yàq mu ne ko laaj du ma ko métital suñu borom du ma ak li ma nekk yonent lépp ngeen xam kon li tax maandu baax li tax tooñ bon li tax yàq bon kon cofeel gu mujj googu suñ boroom sopp na ko lépp lu mu bind mooy bi mujj ak nuurul ixtisaas yi nuurul kas bi waxtaan nañ ko ay yoon duñu ci taxaw ndax jamono ji gàtt na xat na xuffatul jannatu bil makaari wa xuffati naaru bi shahawaat xuffatul jannatu bil makaari jëmm ji bëgg a dem àjjana day takk fitam ak laari bisaab nangoo muñ naqar ak metit ak ñàkk ak coono ak doyadi ëllëgee lu toll noonu ci teraanga suñ borom bu ëllëgee buñ koy fay di ko décorer di ko tagg ndax suñu borom dana fonk jaam ba du ko jox dara ci adduna bu yemal xëyaam mu ne ko ni ma fonk dee woon adduna ak ni ma ko sobentale ak ni ma la fonke doo nga tax ma teqale leen kon àjjana dafa mel ne nag boo xam ne ay pusa pont lañ set ak posé nag dangarab lépp nekk ci yoon wi di la jam di la xotti ngay dem rek gëdd boo àggee nag dugg àjjana safara yu gën a neex fleur yi ngelaw lu sedd li parfum yu neex yi ñam yi meññeet yi lépp loo bëgg rek waaye da ngay dox rek ba ne sa bu wax ca mbana ga su jar musiba dal la adduna ak àllaaxira kon xuffatil jannatu bil makaarihi wa xuffati naaru bi shahawaati yowmal xiyaam nag daañu dekkal nit ci kem seen am na benn xale bu ma doon laaj waaw léegi nit ki bu fekkente ne baayam dafa am ñaar fukki at gaañu moom mu dund ba am juróom-ñett fukki at bu ñu dekkee yowmal xiyaam kon moom day mag noonu dégg nga papaam nekk xale si tuuti <laughs> ah xale yi day daañu xalaat de xam loolu am na mag ñu bari dañ ko xalaat mu day waar waaw bu ñu dekkee xanaa kon du ne ko du ne ko <laughs> bu karaagee ci seen i yéene la dekkee ak seen jëf karaagee ci nan la ñuy dekkee moo tax yubasu naas yawmal qiyaamati ala niyaatihim kon nag yéene na rafet nit ki na fexe ba yéeneem rafet. kon yéen ci na fexe ba rafet xol bi na sell bu mu ci nëbbal benn mbindeef wala benn jullit bu mu ko ci yéene lu bon ndax bari na boo yéenee nit lu bon mu dal la yow liñ naan yéene néeg la rek moo ma cay fanaan sallallahu alayhi wa sallam nee na bari na ku jublu bis naan bu ëllëgee ma def nangam bu gannaaw ëllëgee loo ci àgg xamuloo ci dara ak kuy xaar ëllëg du ko fekkee dana saa ngi gën a jege rek nit ñi duñu dolli ko ci àdduna du dul xër di gën a bëgg àdduna bi rek duñu dolli ko ci yàlla dul di ko gën a sori rek duñu dolli dolli ko ci àjjan dul di gën a jëf lu leen koy soril rek mu ne doomu aadama da dem ba màggat waaye ñaari jikko ngi moom yoo xam ne daf koy béjaawaale ba deewaale ko rek mooy xër ak mébét yu gudd mu ni doomu aadama de bu amoon ñaari xur yu fees ak wurus ak xaalis it dana wut bu ko ñetteel ndax doomu aadama biiram bi suuf rek koy fees day dee rek ñu suul ko bu jeex waaye fii mu ngi ci àdduna lu mu am du ko doy mukk toppee loolu nag seytaane nax ko yu bon a bon a bon bon loolu waxoon léegi rek da ngeen di yiw fu ngeen toll fu ñuy waxee lu baax ak lu ngeen mën a def ne leen jaral rek toog ngeen di fa jóg ñu far seen bàkkaar yépp fóot seen xol ab diir ba ngeen dellooti ci yeneen yi koy tilimal ñuy jàng alquran duñ déglu dañu ñuy jàng alquran wala ñuy nodd wala ñuy wax xadis yonente bi sallallahu alayhi ñuy waare ngay wax day tax sa sukuraat metti su day wàññi leeru xol xam ngeen nit ki buy faatu jëfam yépp ay teew jëf yu bon yi day fatt leer yi leer yi yërmande yàlla yu bëri agsi ci xolam jëf yu rafet yi day xëcc leer yi di ko dugal ci xolam kon lu ci ëpp doole rek fa mu bëgg a jëm la waajee jëm muy lu baax li muy la ca des kon xam ngeen rek ñu koy faral a waxe rek doomu aadama bi dañu rëccu fa mu gën a bone mooy fi doomu aadama bi tolloo ci sukuraat ah rëcc bu dul njëriñ dara ngoog dootoo mën a jëfati lenn sa cër yëpp yàqu na dootu jëfati lu baax dootu jëfati lu bon la nga jëfoon rek léegi signé nañ ko jeex na parce que ko loolu rek mooy wéy kon rëccu ba rëccu jeex rëccu fas dee mooy bi ci yées bi ci gën a bon mooy bi ci gën a ñàkk njëriñ nit ki nay xër ci lu baax fu mu ko mën a amee rek fu mu ko mën a fekkee rek fu mu ko mën a gisee fu mu ko mën a déggee dafa dem te mu gaar gaar lu ñu waxoon rek euh, tabek suñu borom googu muy sotti leeram yeeg lot ak yërmaneem ji rek jamono ya yi koy defee jamono yi ñuy notti nga toll ci xaya ala salaa xaya ala falaa jamono yoo xam ne ñu ngi julli ba ilimaan ji àgg na ci wala daal lii na amin jamono yu bari yoo xam ne dañ fay nangu ñaan di jàng alquran xataa nuute misli ma uti rasulullah diggante ak rasulullah ak allahu alam xay sa jalu risalatihi loo fa ñaan nangu waxtu wàccuk taw waxtu nit ki nekk ci sukuraat fi ñu koy xamaas mu dee loo fa ñaan mu am ndax xol yépp day dal di ñu ragal ñu ñeme woon yàlla ak yépp dañuy toll foofu ci diggante boo xam ne xol ah, day jege al ufqul mubin min al ufqul mubin al ufqul xol bi néew a cay àgg waaye wax dee moom nit ki lu mu wow wow xol ki toll ci sukuraat di xar-xarle moom ñu bari ñoo xam ne àgguñu ci reynul xal bi rek seen xol dana fa walbatiku diggante bu ñuy nangoo ñaan bari na sax te yooyu duñ ko fi lim waxtaan nañ ko ay yooni yooni yooni yooni yooni yooni la kabiratu ma lu bàkkaar lu mu rëy rëy bàkkaar la ànd ak boo jéggaloo rek jéggalu moom saabu la boo xam ne day fóot dàkku waaye bàkkaar du tuuti it ànd ak noor noor mooy doo dellu si mukk da wéy ci àdduna rek li ngay dunde na koy sàkkoo sa po yi ngay aajowoo di dund rek di nga xam ne noonu la ñu gëmul dara di dundee bàkkaar bi lu mu tuut tuut bàkkaar bu rëy la ndax doo ko tuub mukk te boo koy tuubit sa xol du teewlu ba ñu ne la kabirata ma al istigfaar wala sagirata ma al israar danga fexe ba bañ a lor benn jullit yéen sallallahu alayhi wasallam taxaw na teg loxoom ci kaaba gi ne kaaba gi yow tabax bii ñu tabax ngir yàlla ci ndigalal yàlla ki la tabax yonent tabax la ngir yàlla nit ñi di ñëw ci yow di la wër ngir yàlla màbb la ñu tabaxaat la ma màbbaat la ba muy nangam yoon moo ma gën benn jullit dañoo awratul mumini azamu xormatul mumini azamu min xormatil kaabati war may jullit moo gën a foor war may kaaba ga kon lor benn jullit ak ci benn cër boo ko rek musiba naanullaay la suñ tubaab wax wa kun maa naasi jamian dahraka kama tuhibu an yakunu maaka ni nga bëggoon nit ñi mel ko ci yow rek na nga ko mel ci nit ñi te bul seenu ci ñoom dara ñu mel ci yow nen na nag bal tabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bihi al nit ku nekk na ko jox teggin boo ko jox ko ñaari loxo yëg ko ci kanamam wan ko cofeel ngir jëmmi yàlla waaye bul seen mukk kenn defal la lenn ci loolu boobaa nag ngay jaar ci yoon yi kun maa naasi jamian daharaka wala mm, kama tuhibu an yakunu maaka bal bal i'tabir min nafsika al aadaba wala taaliban bihi al asxaaba kun maa naasi digle lu baax tere lu bon di fàttali ko dee ak tiir yi ci nekk am seex ne tadakkurul mamaati ma ahwaaliha fi dunia waxati tadakkur mamaati ma ahwaaliha fi dunia dihir li ko dee day ak tiiti dee yu ñëw ndax diggante sukuraat fii baaraami tànk nit ki tàmbalee sedd ba fi ruug yi génne wax nañ ko téeméeri yoon lu ne xaj te nee dee mën na gaaw ci bési nit ñi nekkum fetal wala ku oto fiir fekk mu yàgg ci borom yàggaayu téeméeri junni ko noonu mën na yàgg ci bëti nit ñi te gaaw ci morom mën na neex ci borom nit ki gëmbentu ñu di ko tere nelaw ba mu yàgg ñu ne ko nelawal ba muy nelawee noonu muy neexee dee na mel noonu ci nit ki ku nag mu ngi ci bu xaq yi bari ci yow xaq yi julli bindeef yi rawatina xaq yi jullit ñi buñ diisee ci yow rek da ngay siisu li wala fi wax naan nit ki bu amee bu bëgg lool bu faatoo buñ koy yenu day diis buñ koy bëgg a yóbbu ruux noonu lay def ñi nga xam ne ñoom la seen ruux gën a set gën yàlla bu ñuy faatu léeg-léeg seen faatu ndax dañuy jandoog bàkkaar yi ñi nga xam ne sopp sopp nañu sopp nañ ñooñu bëgg koo far demaale ko bëgg a yenu lenn ci seen i diis diis ngir wàññil leen béréb bi mu doon jaamu jaamoo yàlla itam jullee bu faa jógee ndax béréb bi ngay jaamoo yàlla béréb bi ñuy tuddee yàlla béréb bi ñu toog di waxtaane yàlla béréb bi ñu fekk si nit ku baax ñu giseen béréb bii tey béréb boobu daf leen di sabbaal bu yemal xiyaam mu taxaw seedeel ko béréb bi nga defee li ngay def lu mel ni que bii ñu def dana pepp suuf yi dana seedeel bu ci bokkoon bu ci juróom-ñaareel juróom-ñaareelu suuf nit dana jëf jënn jëf rek mu sabab ak texeem naka nit dana jëf jënn jëf rek mu sabab texeet yam moo tax ñu ne jëf bu ca xeeb lenn lu bon bu ca xeb lenn lu baax bu ca xeeb lenn nit bu ca xeeb lenn nit ki na wattu kon israar israar mooy nuur rek te doo tuub mukk ramm nag képp ku ko weddi suñu borom dana la ko xañ yemal am kenn du la ramm doomu aadama bi war na bis bu nekk mu fexe am bind bu tooy ci waaru benn mu dégg ko ci gémmiñu nit wala mu jàng ko ci téere wala mu toog xalaat ko ba xolam tiit te li ko li ci kanamam loolu mooy tax gëm yàlla sax ci xolam ragal yàlla sax ci xolam nga dootu dañ loolu mooy soppi xol jële ko ci sàggan yóbbu ko ci farlu jële ko ci fàtte yàlla dugal ko ci sopp yàlla kon dana jëriñ ki tàyyeel dana jëriñ ki sàggan kon loolu béréb yi ñuy seede yamul xiyaam kon na nga xiir ci jëriñu bis bu nekk nga jëriñoo dara ron nañ ko wax ne nañu képp koo xam ne démb ak taya tayam ñoo yem yokkuwul dara képp koo xam ne nag démb nga gën tayam perte na perte gu rëy ndax genn noo bu dem ci lu dul luñ la gënal tuba tuyaaba booy dee da ko jooy te boo demee ci bàmmeel ba gis jëf yi gis li nga perte ndax nit ki dund gi mooy capitalam lu mu ci def du perte benn noo bu mu ci noy ci neen perte na ko am naa yaakaar te noo ñaan yàlla toog bu ñu toog fii noyyi gën fi noyyi mu di jaamu yàlla koo xam ne wala léegi bu ñu ko fayee nu bég noo giñ fi noyyi muy far ci nun ay bàkkaar ak bépp coono bépp tiis bu nu mën a am ci adduna ak ci bàmmeel ci barsax ak yomal xiyam ca noonu lañ waxee ne dana bokk ci bareel perte léegi mu kii la xam ne dana bokk ci tax ak pert bari wax ju bari joo xam ne jëmul ci yàlla toog di waxtaan lu ne nga ko ko rek xoos ci loo xam ne du dolli nit ki du ko yee du ko xamal lenn ak dugg ci loo xam ne du la jariñ amul njëriñ te sa yoon nekku ci ndax ñàkk yomal xiyaam di koy waral mooy tayeel ak yi leem ah danaa def naa bu ma jógee rek foofu la iblis di mën a nit ki ah ndeme rek man bu ma màggee rek da nga xam ne nga màgg wala déet bu ma demee ba lii dañ rek ba am ak jàppandi ah da nga xam ne dañoo déet xamuloo kañ ngay déet yaa ngi ci perte rek perte dana yonent bi sallallahu alayhi nee na xolu doomu aadama xolu doomu aadama bu nekk ay xore ci nekk xur mu nekk am ay pàq-pàq yu ci soqi ko xuru bëgg lekk xuru bëgg xaalis xuru bëgg daraja xuru añaan xuru soxar xuru jëw xuru wax bari xuru tayeel xur yooyu yëpp nag ku ko feesal musiba naaru laay musiba naaru laay moo xadar mais su du faale nag ci fu mu lay bugale ak fu mu lay lakke fu gën metti rek yoonam gumba nag du gumba jeex nee ñu gumba xoola ci yées te lay itam ba lay jeex ñu ko waxe woon rek lay bàmmeel wala lay yomal xiyaam mooy yées ci lay nangam dee taxoon man kat dégg nga ma jéggal ndax nangam ma taxoon mënu maa ki yow eh, yaa gën a fontu léegi nag ñun gannaaw du ñuy askanoo nit yàlla ñu foor ñu ay warugar suñu diggante yàlla ak yonent bi ak lislaam suñ digganteeg ñoom. ndax sëriñ nee ñetti sëriñ la sëriñ jàng rek mënuloo koo fay moom moo tax ñu naan faqad xaq an yuhda ilayhi karamatan bi taalimi harfin wahid alfu dirham yàlla na sëriñ bi la xamal benn xaraf rek waxtu woo koy te booba kat wuti naag léegi waxtu wooy dem di ko siyaare yóbbu junniy dërëm booba junniy dërëm bi moom xanaa mooy million léegi faqad xaq an yuhda ilayhi karamatan bi taalimi harfin wahid alfu dirham te suñu jàngalekat war mu la dara bu la jàngalee tàggoo naa yow soo la neexee lam la jàngaloon nga sànni ko fa def la la neex yoonam nekku ci cheikhu tarbiya mooy biy dikk tax li nga jàngoon jëriñ la sa xel mi yàlla sàkkal jëriñ la teg ci yoon wu jub cheikhu tarbiya mooy tax nga mucc ci ay jamono mucc ci ay adduna texe ëllëg kooku mooy ki teg ci mënuñu koo fay waxtaane nañu ay chartam ba tàyyi ak li muy jëriñ nit ki cheikhu tarqiya ci topp cheikhu tarqiya mooy ki lay yéegi ci yàlla xam ne waxtu boo koy seet sa xel dem ci yàlla ay jëfam daf lay xemmem loo àjjal di la fàttali yàlla wax nanu ne cheikhu tarqiya ay daraja lañu am yu wuute sëñ bi sëñ dëgg dëgg dëgg bu ñu lay yor ci bàmmeel moo lay nangu lu malaayka yi gaaw gaaw fa lañ koy fekk sëriñ bi mat sëriñ ku liggéeyal mu añal la ndax suñu borom daf koy xamal ne añal naa la ak képp ku la topp mën nañ cee nett na yu bari yu jógee ci Amadou Bamba yu jógee ci Amadou Kabir ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bi mat sëriñ minute bu nekk dana ci nemmiku xoli ay taalibeem mooy ga waral muy texee di mu dindi ko wala mu def ko tawtif sëriñ bi mat sëriñ mun loo ko jox xàqam bokk na ci xotti war maam nga di ko askanoo loola neex def ba ku la gis ne taalibe diw sàngam de lu ñu niti dara amuñu benn diine ñu sàggan lañu du leen neex def ragaluñu yàlla bu ko defee yow tooñ nga yàlla tooñ yonent bi tooñ lislaam tooñ sëriñ booba tooñ sëriñ yi ci des yëpp tooñ jullit ñi dara mënuloo koo fay boo jaayoon sa bopp fab njëgg a jox ko sax buñ séddale woon lim la defal junni xaaj benn ba rek fayuloo ko loo koo fay fay bu la digalee lim la digal bu fekkoon ne ci njuumte la la ko digal moo gën yow la nga def ci sag ñàkk juum ndax du la digal dara lu dul ngir yàlla rek te lépp lu ñu jëf ngir yàlla moo gën lépp lu mu lu mu leneen lu mu doon sëriñ bi mat sëriñ ma tax may wax sëriñ bi mat sëriñ ku ñëw ci moom ak ku ñëwul ci moom la yemale képp bu fekkoon ne du yéene nit ki mu mucc nit ki dem ci keneen wàcc koo koy gënal ndax woyofal ab yanam waaye wóoru ko bu demee feneen dana fa fekk ku amub añ mu añal ko ëllëg wala déet te bu keroogee daañu jàppante téere baat bu yemal xëyaamee loolu mooy tax mu ñëw waaye gis ngeen ko ci masaaliku jinaan sëriñ bi mat sëriñ sëriñ bi taalibe bi nekkee ci moom ba mu yàgg mu bàyyi ko bu ko doon xasit li ko itteel mooy rek na dem foo xam ne dana fa jariñoo dana fa muccee rek looloo ko itteel waaye bu fekkente ne loolu nga xam ne mooy fajuk aajo di texek taalibe bi na ko amee ci yow ak na ko amee ci keneen nga yemale képp sëriñ bi nga xam ne ki koy topp ndigalam di ko defal la ko neex lépp te farluwul ci ndigali yàlla yi ki farlu ci ndigali yàlla yi te di ko siyaare lu néew di ko jox lu tuuteeg këlee ko ko gënal bokkul ci sëriñ si mat sëriñ sëriñ bi mat sëriñ li ko itteel mooy na taalibe bi jëriñu rek na mucc ëllëg sëriñ bi mat sëriñ du bëgg dara lu ngir yàlla du bañ dara lu ngir yàlla du ragal dara lu ngir yàlla sëñ bi matal charte yooyu maam Cheikh daana wax ne ku toog ci garab te xamuloo xob ya nuñ toll xamuloo reen ya nañ toll ku nekk fa nga nekk génn yee xeex ci géej gi mënuloo leen a àtte boo lekkee addi yi yeewoo woo benn arab bi ne woon lillahi qawmun ida xallaw bi manzilatin xallan na daawa ahlat fi ljawi anwaaru tashtaaqum kullu ardin yanziluuna biha kaannahum li baqaa ilahi amtaaru suñu borom am na gaa ñoo xam ne mu ne est-ce que gaa yi yàlla yooyu nga xam ne béréb bu ñu teew tabek suñu borom bi dal di wàcc muy tibb di sànni rek di joxe jaww ji fees ak ay leeri baatin di fóot xoli nit ñi tashtaaqum kullu ardin biha bépp béréb bu ñu teew suuf sax daf leen di namm daf koy namm moom waajoo ji bañ mu jóge fa bu buuf jógee daf koy jooy ñi nga xam ni ñu doon waxtaane ne xaw ma ban béréb defe naa gisaawu Shakur sëñ Moussa ko wax ne ko ci ne dafa sëñ ba jógee suuf sa jooy na ba tàyyi njax jaamu yàlla gam daan am jeex na ndax kenn mësu faa jaamu yàlla ku dul moom te xamuñu kenn dana fa jaamooti yàlla wala déet ni mu dellu ci ni waxoon léegi rek bërëb boo xam ne jaamu nga fa yàlla béréb boobu day puukarewu ci kaw yeneen i béréb yi ba yombal xiyaam te daf lay seede di la jéggalul ñu ko waxee woon rek xalam na daa waalat fil jaww yi anwaaru tustaaqum kullu waardin yanziluuna biha ka annahum li biqaa'i llahi amtaaru maam feexa ca teg ida laqitahum aw kunta zaa'irahum bi yumnihim faarqat ka dahra aw zaaru boo doxee ba dajeeg ñoom sax wala nga ziyaare leen dootuñu la bindal bàkkaar sa giirub dund àdduna ak àllaaxira moom tàggoo nga ak bàkkaar loolu am na solo bokk na ci liy waral suñu borom jéggal jaam bu ko topp dara di bégloo jullit ñi ci lu dul lu xaraam bokk na ci itam ba tey nuyoo bu rafet bu bir ànd ak am may aaju jullit bi dara taxal lu dul ngir yàlla demale ci ki lay defal lu baax ak ki la ko dul defal mu ñaanante bokk te tàggoo ñaanante ngir yàlla duñ ko waxe woon ci bi ñuy tàmbali suñu malaayka yi nga xam ne ñoo ñëw di teewe béréb bi yal na ñu seedeel ëllëg seede sa gën a rafet ci seede yi ñun ñëpp kenn képp ku ciy dellu kenn ku nekk ci nun yal na ko yóbbul yéegaaleel ko yiw woo xam ne mosuloo koo yéegeel nit gannaaw bu aqtaab yi weesoo ak akabir siddiqiina yi yal na suñu borom def suñu tànki dem ak dikk ak nooyin fi nooy yépp mu di njëggal ak ay daraja ak i teraanga yawmal qiyaama dal na suñu borom def suñu jotaay bi muy jaamu gu ñu nangu ngën ji nangu dal na suñu borom muur ak yërmandeem te sàmm nu musal ci yàqu-yàqu yi jamono musal na ci tiitum sukuraat ak métitam ak tiisam fegal na tiis bàmmeel fegal na jaaxle ak yawmal qiyaama bu ñu taxawee ci béréb ba boole ci ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax gaa ñi soppante woon ngir yàlla te yàlla na nu ci yàlla boole bu gaa ñi taxawee ca bërëb ba nga xam ne ci la ñuy attee juróom fukki junni at yooyu ñuy taxaw ñu xëcc jant ba muy bëgg a laal bopp yuuri nit ñi di xet kenn ku nekk di xuus ci sa ñaq kenn ku nekk yaakaar ne safara nga jëm ña nga xam ne suñu borom daf leen di beral bërëb yóbbu leen fa di leen beer ndeel ci ay xeeti ñam ay xeeti naan ay xeeti teraanga ay xeeti màggal ba bu fa jógee dañuy laajte bis penc ba kañ la ñu ne leen weesu na fu ngeen newoon ñu doj daj daagu kon nag ba tey mu dellu ci li leen fi indi rek soppante ngir yàlla man xam naa li ngeen def ak ziyaar bi yëpp tax kon nag soppante ngir yàlla moom noonu la ci yonent bi sallallahu alayhi ak yi nu waxoon yëpp mu weesu yàlla bu nu suñu borom xañ lenn lenn ci njëriñ yi la muy jox ñi soppante ngir yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillah